غير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 yeyoo na ko te yaakaar naa ne insha allah nañ ci am li ñu li tax ñu taamu woon taamu woon ko ba jox ki ñu fas yéene dalal tey mooy Cheikh Sidi Muxtar Ka Cheikh Sidi Muxtar moom nag mi ngi gane àdduna ci Touba Touba tamit dafa la dëkk waaye nag cosaanam mooy Saalum Cheikh Sidi Moussa Ka moomu euh, sët la ci Cheikh Samba xam nañ ni Cheikh Samba Tukulor Ka bokk na ñi nga xamante ne jàngal nañ Sëriñ Tuubaa waaw Cheikh Samba Tukulor Ka moomu tamit mbokkum maanaam waajur la ci Sëriñ Tuubaa ndax yaayam ak yaayu Maamor Anta Sali ñoo bokk ndey ak baay kon Cheikh Samba Tukulóor Ka moom waajur la ci Sëriñ Tuubaa bokk na tamit ci ñi nga xamante ne jàngal nañ Sëriñ Tuubaa Cheikh Samba Tukulóor Ka moomu maam la ci Serigne Cheikh Moxtar soñ Cheikh Siri Moxtar Ka mii nga xamante ne moo fa seen waxtaan ak ñun tey. Serigne Cheikh Moxtar Ka mii nga xamante ne moo fa seen waxtaan ñun tey tamit sët la ci Serigne Dame Abdourahmane kenn ku nekk xam na Serigne Dame Abdourahmane ñi njëkk a ànd ak Serigne Touba ci ñoom la bokk ñi Serigne Touba yaral boppam defaral leen boppam ci la bokk ñi Serigne Touba jagleeloon ñiy jàngale alxuraan ci la bokk kon jëmm ji toog sët la ci kooku tamit waaye sët la ci Serigne Fallou Mbacké di doomu Serigne Touba sët la ci sëriñ Modou Gueye Jëmooy yaakaar naa ne ko xam Cheikh Ibrahima Fall xam ko ak Serigne Modou Gueye Jëmooy ma ciy xóot sët la ci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 selal googu lan la mën a jur ci moom kon bala may guddal rek dama koy jox kàddu gi tafaddal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 di am mbégte ci teewaay bi nga xam ne moom laa fi teew donte jamono ji xat na maa ngi koy wax rek léegi sëriñ Moustapha Ndiaye bii noo nga fanaan ci lu mel nii bi ñuy wax ci jumaay Tuubaa naan fukki minute moo des ci jàpp laay doora dugg sama kër te daanaka euh, huit heures neuf heures laa jógaat nga xam daanaka biir jaaruma ci ay nelaw ba na kon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 diine ji na ko sellal kon bu bu kenn ku dul yàlla qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi dalika lépp da ko jox yàlla doo ca boole keneen la sharika lahu doo ci boole keneen ndax loolu lañu ñu santaane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 man mën na leen a hmm? mën naa tax ñu mer te mbooloo mu ànd bu ci ñenn mere la ñuy wut sotti dangay ngay wéy da ngay continuer nekk kilifa mbooloo mi ba xeex bi noppi ma sog a jël lenge nga xam ne kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk ne ca kanam ak ne ci ginnaaw moom nga yemal xam noonu la ñuy def dañ ko nëbb mbooloo mi ba not seenum noonu soog a xamle ne Sina nee na Abu Ubaydata moom teg ci kanam mbooloo kon yemale ne ca kanam ak ne ci ginnaaw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 ida a mawlaaka suxtu man lahu asayta boo amee tawfiq ba gërëmloo yàlla yàlla ko biir ci yow nga laq ngërëmam ku la mën a mereet du tam euh, du la wàññi dara du la wàññi dara te ku bëgg a wut ngërëmul nit ñi xamal dal nga sas woo xam ne day booy ku bëgg ñépp ne iski ñëpp ne gongo ñëpp ne yaay waaji xamal ne dal nga sa soo xam ne dana booy wa man fi nnaasi yurdi kulla nafsin wa na hawa nufuusi madan baidu ndax nit ñi kii day bëgg lii kii bëgg lee kii bëgg leneen kii bëgg leneen nga bëgg nag ñépp ne iskay ñépp ne yaay waaj xamal dal nga sa soo xam ne day booy kon ana la war a xantiwoo mooy xantewul ngërëmul yàlla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 juróom euh, juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukk ku koy woote ci yoonu yàlla boo doon tàyyi wala ngay yokki da nga kon mooy ki nga xam mat naa roy juróom ñett mooy boo dee def lu baax di ca góor góorlu la ngay def képp koo xam ne man na ko na ko ca xajal na nga ko ca yaatal waaye feeg yaa ngi xatal li ngay def doo ca xajal kenn bay boo nga xoolaat sa bopp lu baax li ngay def daal képp ku ñëw man ko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 wéetal yàlla jaamu ko moom képp képp te roy ci sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam kii kay bu sonnee moo sonnal boppam te nag soo amee ixlaas yow da am benn buur yàlla rek benn buur rek boo xam moom ngay sàkku ngërëm ku la mën a mere faale woowu ku la mën a bëgg amoo ci soxla moom nga bëgg ku ko bëgg nga bëgg ku ko bañ nga bañ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 ne ko man de Mbàkke sama doom bu jigéen dafa am doom te amul boroom kër sëñ bi tudd yàlla ne lool de ci jamono yontu yàlla Isaa la la am daal ne ko xëy nañ ko suba mu mu yulli poche la mu yoroon bëccëgub keroog ku fa ñëw la yendoo waxtaane yontu yàlla Isaa de moo ci laa gëj a dégg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 kon li ma bëgg ni ma war a mel melaguma ko mooy nekk muxlis kon bokk na ci meññeen bi da ngay am force intérieure da ngay am doole joo xam ne day jaaxal ñépp moo tax Cheikh Khadim dafa jaaxal ñépp waaye rawatina tubaab yi tubaab yi sax ñoo gën a xam ñi nga xam ñooy taalibe ndax dañoo jànkonte moom jànkonte koo xam ne euh, jaaxal na leen te damay wax wax naa ko sax bii ci benn waxtaan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 waaye lañ loon liggéey di sonn di ko defal lu mu bëgg yàlla taxutoon yàlla taxutoon ana lu koy xamee fa lamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi taakulu min saata fa lamma xarra tabayyanat aljinnu an law kaanu ya'lamuna alghayba ma labisu fil azabi muhin dafa taxaw ci seen kanam di leen liggéeyloo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 loolu mooy lan soo lekkee am tuyaab soo naanee am tuyaab boo nelawee am tuyaab boo jegee sa soxna am tuyaab loo def am tuyaab yàlla moo la ko añale ndax danga sellal di sellal ba mu gërëm la bu la gërëmee nag loo defati am nga tuyaab moo tax ku tedd ko waxoon Saad noo bi Waqaas ne ko innaka maa tunfiqu nafaqatan tabtagi bihi wajha Allahi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 sarax xoolal li yàlla fi muy tagg saxaaba yi bi ñu jihaad naan dalika bi annahum la yusibuhum zamaun wala nasabun wala maxmasatun fi sabilillahi wala yataun mawti an yaxisul kuffaara loolu la ko toppe ba ci illa kutiba lahum bihi amalun saalih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 kooku juróomeel boo nekkee muxlis boo tàmbali lu baax donte mënoo ko àggale dangay am toyaaboy ku jëf ba matal boo tàmbali lu baax amee gàllankoor ba mënoo ko àggale yàlla da lay bindal toyaaboy ku jëf ba matal wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi yaa génne sa kër di gàddaay te yàlla rek tax waaye nag summa yudrikul mawt mawt dab la luy xew faqad waqa ajruhu ala da ngay am toyaaboo ña dem ba àgg Madina Munawwara kon boo nekkee muxlis lu baax loo tàmbali te mënoo ko àggale yàlla dalay fay yoolu ku jëf ba àggal loolu rek jaroon na nu góorgóorlu ci ixlaas tey tàmbali nag luñ tàmbali suñu borom fay nu yoolu ku matal ba ci tege mooy